bu waxee dañuy seet li mu wax est-ce que dëppoo nag alxuraan ak sunna ba pare ñu man cee ànd bu ci kiiwul mooy kilifa ji waaye kon bu boobaa yaa kilifa mukk wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa la borom say waajur li ñuy màgg màgg màgg ba borom bi ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu wa qadaa rabbuka allaa ta'budu li ñuy màgg màgg màgg ba wax loolu borom bi moo dogal digle ka bu leen wàllu jaamu bu leen jaamu bu leen wéetal kul ko boo génnee ci loolu mbindeef yi wabil waalidayni sa ñaari waajur yi ma la boole ihsaana del jëmale ci ñoom dong njëkk li ñuy màgg màgg màgg borom mi nee na buñ la bëggee pousser ci loo xamante ne nii mooy yàlla la amoo ci xam-xamu diine bu laan la lii baax na loolu wax falaa tunaawuma bu leen topp waaw ndax laa ta'ata li maxluuq fi ma'siyati al-Khaliq man amarakum bi ma'siyati Allah fala tuti'uhu la yenente may sa sa wax ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp la ta'ata illa fi ma'ruf kenn du topp kenn du ci njekk gu dëppook alquran ak sunna waaw façon mariage yooyu laal naan mën na am yu mel nii ndax femme bi surtout bu dee femme bi bëggul surtout bu dee côté boobu la waaw te tamit tënkuwul ci yenn yi yenn yaru islam yi dese na ko manqué na ko parce que ñun ku waxal dëgg mooy ñun dañuy yafal mais yaruñu ci diine ñu bari ci ñun am na nag ñuy yar ci diine masha allah waaw mais ñu bari le fait que maa ko tudd maa ko sukku jur maa ko tudd fi la màgge doon dem école li ci ba am dix-huit ans ma war koo may wala trente ans wala quarante ans loolu doy nañu ne moom ci sunnaay <laughs> farataay yàlla sunnaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ koy <laughs> loolu mooy yafal waaw kooku yafal kese la tudd xamaloo ko lan mooy julli lan mooy jàpp lan mooy woor dara du dara du yow yàqu ko xamal wala nga fayal ko fu mu koy xame defoo ci dara kooku danga ko doon yafal waaw bu surtout bu dee femme boobu teguwul ci yooyu xamu leen wala dafa mer fekkoon mu am ku mu doon bëgg avant ñu xañ ko kooku may ko benn waay yàlla na bu mu nekkati Moodu <laughs> amu a fay yow Moodu <laughs> ah Moodu ma foog ne italien ma non ku la ne italien yi kese <laughs> France rek way ah saa yi mooy ku tukki rek waaye yow di liggéey pas étudiant yi bon mais léegi moom gars yi moom tukkil képp doy na ah, nu tukki ba demek c'est pas la li am solo mooy saa ji xëx wala sama goro bi day day tukki voilà wal iyaazu billah léegi kon kooku mooy mën na fa bi ñu ko may fii wala ay trois ans mu ngi fi Ndakaar mu ngi fii Diourbel mu ngi fii Louga <coughs> mu ngi fii Casamance chez <coughs> mais hein <coughs> fële sa conki sil waaye sauf que jëkkëram mu ngi fii waxoon ne ko du ñu la ko may mu ngeeg moom fii ci Casa <laughs> mu ngeeg moom fii ci Ndakaaru ci Pikine ci Guédiawaye <laughs> wala ci Castor léegi ah <laughs> wala sax mu ngi eh, ah, ah côté Guédiawaye ou Parcelles wala nangam ak nangam moom mu dëkk Rufisque mbaa Ndar kooku bu ragalul yàlla mais man nay joxante rendez-vous kooku. waaw mi ngi feeg moom ñu ko ci nekkati ci lu bon ah di njaaloo bu fekkee jëkkër yi ñëw temps yooyu après kii mu demaat ñu toog tuuti femme ba wën na wën lor ñu ne ah, ñu jàpp ne ci jëkkëram jëla waaw mu annoncé ko ñëpp kontaan waaye damaa am doom de ah, dëgg yàlla waaw masha Allah gaa yi kii ñaan waaw bés ba mu def fa lu gaa yi naan yu rëy ndax ndax ndax tudd moodu moodu la daa war a màgg walla yaazu billah wala sax waa nekk ci dëkk bi ah nekk mag ñu may ko benn jeune boo xam ne dix-huit ans la am ah, bëggu ci dara walla paa bi manu koo satisfaire ci wàllu lal <laughs> day am ah, ay réalité la waaw alhamdulilah ah ndaw si it loolu xemmem boobu nga xam ne daa nekk ci moom xaritam yam doon génnal wala kam doon génnal ñu bañ ko ko mu dem mu ko koy fajal ba wan ci lor ñu jàpp ne paa bi mu dëkkal fii jëkkëram ji <laughs> ci moom la jóge te moom ndaw si xam na ne du moom bu dee kay Moodu xam na ko waaye bu dee ki nekk ci Ndakaaru gii nekk ak moom fii wala Touba ah <laughs> wala Louga xam na ko xam na ne doom ji jógewul ci moom waaye mu bàyyi noonu ci biir ñuy askane la doom ji ci jëkkëram ja bu génnee àddina sax moom doom jooju di ko donn te yaay ji xam na bu baax ni mu demee waaw kooku la Mawlaana Ibnu Abbaas ne kooku bokk na ci ci nga xam ne waajalal nañ ko rëjaa ndax bannee xam la doon topp ba dugg ci wàllu njaaloo toppat bannee xam bàyyi noonu ci biir dugal ci njaboot jàmbur ñoo xamante ni koo xam ne bokkul ci ñoom moo tax mu ne walimraatin adxalat ala zawjiha waladan laysa minhu waaw xëy xuru bugal moo mala mu tar moo mala waajal bokk na ci ñuñ ko waajal ñu mel nii loolu nag c'est pas ex c'est pas une liste exhaustive tekkiwul ne li mu lim nii ñii kese la non mooy képp koo xam ni lii nga def doyadal julli di topp ba bu la ci borom bi jéggalul repêché la yow fa ngay teere mooy rajia wallahi waaw allahu akbar gis nga yoone suñu borom kon lu kaale baa mooy topp ba ak li imaamu Nawawi indi rahmatullah alayhi mais xoolal moo tax gravité yow nga nekkoon say maam ne woon ci lu baax xam nga ñii loolu leen dal yonent yi ñu tudd mais ñi muy wax ñan lañ mais mooy seeni àndandoo ak ak ña nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw di wootewu seen mbir ñu ne yahuudi wan nasaara wa man wa man wa man wafaqahum ci xeetu yahuudi ak nasaraan yu mel noonu ñii fi tudd ñoom ñoom ci ñoom la ñuy réclamer wu mais est-ce woon ci lim ne woon kalla waaw moo tax it lan waxoon ca suuratul aaraaf ñoom la doon wax ne fa xalafa min ba'dihim xalfun warisul kitaaba ya'xuduuna 'arada haadal adnaa wa yaquuluuna sayughfaru lanaa wa in ya'tihim 'aradun misluhu ya'xuduuhu Allah alam yu'xaz 'alayhim miisaaqul kitaabi allaa yaquuluu 'alaa Allaahi illaa al-haqq wa darasuu maa fiihi wa daarul aaxiratu xayrun lilladiina yattaquun afalaa ta'qiluun suñu boroom ne woon foofu mooy même moom personne yi lay wax te loolu laysa xassa bi bani Israël wal min al yahudi wan nasara ce n'est pas que exclusivement pour ñoom la ne non pour ñoom kese hatta xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee li baax li mu nee woon ak sahaaba yi salafu saalih radiyallahu anhum ay nit ñun dañoo ñëw seen gannaaw teg gi yoon wañu tegoon di doxe suñuy banneex di doyadal lañ fi ne woon lii moo ñuy dal waaw la tattabi'unna sanana alladhina kanu min qablikum hatta idha dakhalu juhra dabbin dakhaltumuhu yonent bi saa saam waxoon keroog bi ñuy dem Hunayn waaw wallahi allahu akbar rasulullah mooy wax sallallahu alayhi wasallam la tattabi'anna wat naa ne di ngeen topp sanana alladhina kaanu min qablikum yoonu tëralin doxalin wu yées ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ba buñ nee dabaj dugg ci kàmbu mbëtt génn ci dabaj waaw waaw même buñ duggee boo xam ne ña fa dugg sax la ci ñoom confortable ci ñoom baaxul ci ñoom di ngeen leen di fekk ndax tappaaxe gu yées kon mu ne gaa yi fa xalafa min ba'dihim xalfun warisul kitaab ñoom lañ borom bi doon na téere bi ndax téere bi daa bëgg xeet ya ñu ko doxal que ça soit Tawraat Seydina Muusaa ba demee daa bëgg ña fa ñoom Seydina Yuusa ibn Nuun alayhi salaatu wa salaam ak waa Banu Israa'iil di ko doxal naka noon al injiil bi mu wàccee ngir ñu koy doxal al quraan naka noonee waaye gaa yële mu daal di leen wutu waa minal yahuudi wan nasaara wutaakoon wu yées yaxuduuna arada hada dun al adna gis nga wut lu doyadi yii di addina gaar-gaaru addina tóor tóoru addina ci la ñu jàpp bàyyi sama téere bi ma leen donn la woon te ñun pour ñu def ci tojaange naan sa faru la naa bon ñun moom dinañ jéggal ñoom mooy façon xalaatin bi ma doon wax naan am am ñoom am nañu ku am xam-xam ba te amoo sañ-sañ ba waxul caaxaan yooyu mooy façon wax yi waaw dañuy mooy gars yi dañuy def leen neex ne ñoom en ñoom dañoo nekk doomu koo xam ne tax na yàlla du leen toppe dara yàlla yéen lay toppe yéen ñi nga xamante ne yéen ay doomu ngoy ngaay <laughs> waaye ñun doomi diw ak diw ñun borom bi duñu toppee dara waaw façon xanaa boo bani Israël noonu lañ wasoon a xalaat moo taxoon ma ne la <laughs> képp koo dégg yaa bani Israël la ci alquran man nga koo placer kër sëriñ si waaw tadut pour doyadal de mukk Israël a gën mag du pépp sëriñ doo tudd loolu parce que ay wolof lañ moo tax ñu koy wax mais sama wax jii du wax sax ñu ñu war di wax quoi parce que dafa leer <laughs> mais seeree wolof foog ngay wax bu dee moom ay doomam ñoo defi tojaange borom bi wax leen lan ngay xalaat doomi sëriñ di defi tojaange dañ naan waa parce que mooy sëriñ di baax na yow da ngaa wéri di wala la dal lépp loo xamante ne moom la leen l'islam suñu borom doon terek alxuraan gis ñoo xam ne ay doomu ay nit ñu baax ñu sell seeni sët am ci ñoom ñoo xam ne dañoo ñëw mel ni waa banu Israaïla doon def waaw waaw di defi tojaange di def lu leen neex di mooy eh, sharia bi te naan sa yughfaru lana ñun moom dañ ñuy jéggal waaw waaw arada hada anna ñu ci ñël frontière u ak xaram ñu duur ko mu daanu ami miin alal yi seen yoon na na addiya yi ñëw na mbir yi ñëw ñuy collecté di tabax loo xamante ne après ña leen koy jox ñooy mujj di ci yéemu te kat jëluwuñ ko fenn lu dul ci seen poche yi ak seen ñaq yi waaw ndax dagan na seen yoon new ci ndax ñoom ñooy les recycleurs waaw wal iyaazu billah hada qawlu kadibin wa baatil waxu nee nag narangook naan sa yughfaru lana ñun dañ ñuy jéggal nga war nga la yéen non waxuñu ko ngir dinañ ndax am yaakaar ci seen borom de waxu kókkali ak waxu ñàkk xam ak waxu reewande ak waxi ñàkk teggi nag seen borom te li koy wane mooy wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu bu beneen gaar-gaaru mbiru àddina tóor-tóoru àddina beneen dikkal leen loo xam ne daganut ñu jëlaat te ñoo foogoon sa yem faru la naa mooy ñun lu ñu def affaire ñun dañoo bokk ci ñi nga xamante nii borom bi daa mel ni da ne yéen if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum <laughs> comme ñu waxoon waa Badar ñoom dañoo ceeb jéggal naa ne ko seen bopp ndax seen doon diw wala seen na ci lam nangam ak nangam kon ñun pexe nañ kon nag lépp lu ñu def ci àddina lu dul noonu yéen ko gise na lu noonu waaye lu baax la ci ñun ndax borom bi même bu baaxul dinañu jéggal ndax suñu maam wala iyaazu billah kadabta yenent way saa saam nee na képp koo xam ne man lam yusra bihi amalo lam yusra bihi nasaba waaw képp koo xam ne ay jëfam gaawawu la ci ngërëmu yàlla ci lu sa askan wa nga bokk du la fa gaawe wax yàlla nit ñi ay saa saam gis nañ ko ci Riyaad bi te mu ngi ci arba'iin yi an-Nawawi radiyallahu anhu waaw léegi lii la ñu def interbancaire ñu ne garaawul ba taalibe yi ñenn ñi dañuy jàpp ne en fait loolu sax dara newu ci loolu dara newu ci ah. mooy li ma doon wax gaa yi jàpp ne comme que ñoom ñooy diw kon lépp lu ñu war a def daa war a jub mukk moo tax àddina bi loolu nag moo mas am ci kaw suuf xam-xam ku nekk koy xamal sa bopp bul ne ñoom diw xam nañu kon man garaawul déedéet bul hypothéquer sa diine ci ay nit ñoo xam ne laa yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma duñu seet ak benn jàppwuñ leen nawle benn way ngëm yàlla bu merul nit ñi mooy ñoom ñoom seen bopp rek lañ nawle wante ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk mbir mi ñoo bokk sant wala ñoo bokk caaxaan dañu nekk jiite mbir yi ñoom kese nawlan ci seen biir kantaa ñi nga xam ne ñoom la ñuy utiliser di leen di leen di leen jëfandikoo ko ay serpillère néew lawul ñen laa yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma talool ci jikkoy naafiq yu mag yi la bokk waaw way ngëm yàlla yi ak yéefér yi jikkoy yéefér yi lañ jël ñoom naw la te wuñ doroom way ngëm yàlla yi innamal mu'minuna ikhwa mukk ndax ñoom ba bokkul ci mu'minuna yi voilà naw la woon taw ñoom gaa yi ah comme ay serpillère comme ay ay ay kayitu rizra guy naaw ci air bi sax la génn ci seen kanam ñoom daal lenn kese lan lañ lay muucoo sa ñaq sa deret lépp comme ay vampire ñoo raw yi vampire wallah waaw jëmale la ci seeni intérêt seen mbiru bopp kese waaw yàqal la sa àddina balaa sa àllaaxira jege waaw waaye yatihim aradun misluhu yaxuduhu ba gaa yi taalibe yi jàpp ne moo yii baax na parce que ñoom diwa ko ngay def déedéet jàngil nga xam faalam la borom bi wax xamal yow jàmbi xamal la wax bul jël say mbir di ko tënk ci ay ñoom di gaa yoo xamante ni ni wuuruñu boroom bi da ne faalam waaw waaw lahu xamal ne gis nga sa borom laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaam amul kenn ku ñu war a topp ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem ta tax ku dut yàlla ta bu koy indil njariñ ñàkk koo def di indi lor ku dut yàlla waaw boo paree ci loolu nag wala nga ànd ak loolu wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wa lil mu'minat waaw di day ñaan bi ji ji jéggal waaye bu yow rek woo ci kaw suuf ak sa mbokki way ngëm yàlla yu góor yi yu jigéen ñi waaw kon xamal faalam la borom bi wax yow xamal waaw kon nag bul hypothéquer sa diine façon yii noonu lañuy mel kon li ñu doon wax mooy gravité wu sa maam ne woon ci lu baax nga jóge ci kër goo xam ne këru cellate lañ ko xam waaw ñoo xam ne fu leen tuddee tuddug mbaax yow nga ñëw bokk ci ñoom ci wàllu deret di seen sët wala seen doom nga ñëw teggiw yoon mauvais ambassadeur waaw tax lu ñuy jame sa maam joo wala loo xam ne lu ñuy wax ci deram wala ci askanam lu dul noonu te yow yaa ko waral waaw ba pare lan muy defee loo xam ne lu yoon ba pare bëgg gaa yi naan ngongo du ñu ne ngongo non que maam nekk ku la soob laa wax boo fi defut lu dul noonu ciy teggin nañ nañ la nag ah ah mbir mi nag du lii ñooñu gravité bi mooy lii fa xalafa min ba'dihim xalfun warithu waaw alkitab waaw gaa yoo yële lii mooy gravité bi wal iyaadu billah waaw <laughs> allahu akbar waaw kon nag nañ def très attention bu ñu mel ni ñi doyadal julli waaw yow naka la sa maam yow sa maam ñu koy tegge ci julli ak julleem yi foo nekk ñu naan moo fa julli moo fa def lii moo fa def lii julli na fii julli na fii ba fu julli gaa yi fu mu jaar julli ñu jàppe ko jàkk def fa jumaa ja gën a rëy fa mu jaar yow nga nekk sëtam wala doomam wala ku ne da ngay askanawoo ci moom di doyadal julli yow yaay yow da ngaa wéré lu la gën a wéré di lan moo am xel kese nangu na lool kooku nga yaakaar ne bu ko bu julli doy ko dara doon na nekk fu mu jaar julli fa ba ba mu siiwee noonu yow nga ne taalibeem nga xanaa taalibe kay sëriñam lay fexe ni room keeg yow kan ngay ni room iblis nga bëgg ni yor doo pare di di sa bopp ci sëriñ boobu xam nga ne yow kadabta wallah wax nga lu amul waaw kon nag al imaam al haafiz an kon suuratu Maryama su aaya cinquante neuf ak soixante yeneen it foog ñu gaawa <laughs> parce que waxtu waxtu yaa ngi avancé <laughs> ñetti ñetti ensemble aay la indi bon ñeneen ñaari nañ fexe kii wax mu ne wa qaala fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi qaala alladina yuriduuna alxayata adduniya ya layta lana misla ma utiya qaaruunu innahu la duu xazzin aziim wa qaala alladina uutul ilma waylakum sawaabu allahi xayrun liman aamana wa amila saalihan al imaam an-Nawawi mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawe te yéegut ba léegi nee na ñaareelu mbooloom aay bu muy indi mu ne wax na fa xaraja mu ngaa liggéey na waaw ala qawmi te ay ñoñam fii ziinati Qaaruuna lay wax Qaaruuna lay wax nga ne moo kuy Qaaruna <laughs> mooy benn waay la woon comme li borom bi wax inna Qaaruna kaana min qawmi Muusaa fa baghaa alayhim Qaaruna Haaruna mooy yonent bi moom it seen bokk la woon ndax frère Seydina Muusaa la Qaaruna qaaf bil qaaf moom it ñoom la bokkoon waa banu Israaïl alayhi salaam ñoo doon dund doo waaye <laughs> ab kàccoor la woon fa bagaa alayhim mu beew seen kaw lu tax ndax koppar wa aataynaahu min al kunuuz ma inna mafatihah ñu jox ko ci ay koppar loo xam ne ay trésor ay am amu àddina loo xam ne caabi yañ def trésor a Qaaruuna yi rek mbooloo mu bari yëngal ko dañuy da leen jafe wa aataynaahu min al kunuuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwa voilà waaw <coughs> léegi Qaaruuna moomee nga xam ne alal ja ko borom bi joxoon am am yu yaatu ya te rëy au lieu mu sant ci yàlla def ko matiya li uxra li axirate def ko waruwaay woo xam ne moom lay amee ngërëmu yàlla yawmal qiyam defu ko mu ciy puukarewu di ci mooy yàlla moom la naan fa xaraja ala qawme léegi nag mu génn ci ay ñoñam fii zinati ca saa fast waaw ca nguuram nga ca alalam yu bari ya nguur gi Firawna ko yoroon waaye moom daa bokkoon ci nit à part Firawna moo fa gënoon a baax yi ay amee waaw génn nag ci ci ci ci ci ci taar ak bi nga xam ne bu masoon a génn convoi yeeg ah waruwaay yu mag yeeg or bi nes nes yeeg bu jant bi nee roy di briller mu ne nag baloo ba mu génnee nag di di puukarewu ngir tojaale xol way ñàkk ñi ci am am yii qaala alladhina yuriduna ad-dunya gaa yi nga xam ne àddina la ñuy rëbb te moom la nam namm moom lañuy ñuy jëm moom la ñuy ut gu jege kii nga doye di ah, ñu nekk fay mëbëtëka envier à naan yaa layta lanaa misla maa utiya Qaarun waay waay ak a neexoon ñu amoon li nga xamal lu mel li ñu jox Qaaruna ah moom de innahu la du hazzin azim moom de dëgg-dëgg borom cër la bu màgg màgg màgg ay way lii alal ay way mooy waa àddina lii la waaw ah, yow mi toog di ubbi magasin yi ñoom fops fops fops <laughs> ñu lay tuddal borom alal yu bari yow seen lépp lool la lastar diw voilà topp seen dund yi voilà il s'est marié bon vraiment wuu c'est le mariage du siècle waaw mais jet privé yi doon wàcc dafa benn île loué nañ fa keroog waaw les stars di foot di nangam di nangam di oh, bi mu mu wàcc ñu joxoon un tiers ci li gaa yi am <laughs> waaw waaw wa yulhihimul amal <laughs> mu leen di fowe seen mébét yooyu kon ñoom ñu naan yaa laytale na way way ak a neexoon comme que àddina lañ bëgg moom lañ namm mooy seen namm mooy mooy seen maraam mooy seen jubuwaay <laughs> ñu naan way ak neexoon ñu amoon lu mel ni Qaaruuna way innahu la zu hazin azim léegi nag bu ñu boroom ne loolu mooy ñu xamul waa àddina ndax moom la ñuy rëbb waaw te kullu hizbin bima ladayhim farihun la borom bi wax wallah ah mbooloo mu ne la ne fa moom loo la ñuy bëgge gaa yi moo ne fa ñoom mooy àddina ñoom qad sakanu ila dunya ñoom ci àddina lañ dale moo tax loolu moo leen mbiru leen di bëgge moom la ñuy bëgge <laughs> waaye nag déglul ñoom ñooy ñooy abna'u dunya te yeneen tuwaay saa saa waxoon na ta'i ta'i sa wa dinar waaw ta'i fa tari sa jullootuna abdu dirhami wa dinar wallah waaw ki nga xamante ne mooy jaamu dërëm ak diinaar kooku moom kuttus na waaw kooku kuttus wallah wal qatifati wal xamisa waaw ak yu rafet yi rek rafet yi col ko yu rafet yi kiw yir yi nangam yi ta ko ci ci jum yo way ñu ñu ñooñu loolu mooy loolu la ñuy xool kantaa ñi nga xam ne nag wute nañoo ñii ñoom lan la ñuy xool li nga xamante ne nii mooy ad mooy allaaxira ñoom mbiru allaaxira moom la borom bi ne ñooy waa xam-xam wa qaala alladina utul ilm kantaa ñi am xam-xamul borom ma borom bi xam-xam bu tukkee ci borom bi ñoom doon dund Qaaruuna lan lañ wax te ka leen ci jiite nekkoon seen teg mooy Seydina Muusa alayhi salaam ñu ne leen waylakum thawaabu llahi xayrun liman aamana wa amila saalihan waylakum yéen ñu def nii wooy lakum mooy ah, toskare na leen mooy bu ngeen defee loolu kay toskare ñal na leen waaw bu dee de yëfi àddina kese moo leen ñor waaye toskare ñal na leen waaye way lakum ay yéen a ngi def nii sawaabullahi xanaa xamu ngeen ne lu ngeen nekk di mébét nii payoor ga yàlla dig ka koy jaamu xayrun moo gën ngir kat li man amana ka gëm yàlla waaye yemul rek naan maa gëm tay def lu ko neex wa amila salihan tay jëf yàlla waaye rek lii wala yulqaaha moom lii nii te xam ngërëmu yàlla boog ak pay yàlla boog kan moo koy am lu dul mu ñaakoon yi ñii muñ ñii la doon muñ ci jaamu yàlla ala taa ci kaw di jaamu yàlla fi taa ci biir jaamu yàlla waaye anil ma'asi muñ wëlif yi yàlla tere ñooñu ñooy daje sawaabullah payit yàlla waaw loolu nga ne mais lii na ma ne wax aaya 79 ak 80 mais daal ban lëkkaale la am ma ne lëkkaale bi leer na mooy Qaaruuna bi mu génnee lan la wax ala fii ziinati ndax topp bànnee xam topp àddina topp tóor tóoru àddina moo ko yóbbu woon ci rëy rëylu waaw moo ko yóbbu woon ci rëy rëylu ak bañ a jaamu boroomam waaye topp bànneex topp mbiru àddina moo tax ña nga xam ne yuriduna du hayata dunya ña nga xam ne dund àddina bu jege gi da doye di ñoom lan lan la bëgg mooy topp seen bànneex ba am lu mel ni Qaaruna ñoom loolu lañ doon mébét mu alak leen alors que bunt bii dañuy leeral ne loolu buntu alkande lay jural ci nit kon nag buñ def ni ña doon ñee Qaaruna yàlla te ñuy def ni Qaaruna waaye mooy la defal ni ñi nga xam ne utul ilm waaw boo gisee ñuy réer bul taxaw naan sama yoon newu ci boo gisee borom bi def nga dund ak ñu mel noonu nga xam leen mën a wax ak ñoom ah artu leen ne leen déet sëriñ bi <laughs> nañ def ndànk waaw mbir yi du am amu àddina mooy ci la ñuy xoole ku baax ak ku baaxul wala que ne waa ji réussir naam déet déedéet waaye bu ñu koy wax a jaloux rek yéen yéen yéen non gars yi gars yi c'est que dañu bon xol quoi ki ñu iñaane la ñii dañu soxor parce que amuñ dara ba pare ku ñëw alors que yow defoo lu dul laaye biir loolu nag bu leen mere xamal ne loolu mooy yoonu nit ñu yà nit nitu yàlla yi loolu mooy yoonu anbiya yi alayhimu salaatu wassalaam fu ñu ma sa woowee gaay gaay répliqué nañ leen wax leen loo xamante ne nii ah buñ ci jàppoon manoon nañu arrêté lañ leen di wax mais déedéet dañuy xam ne lii la dañuy encaisser il faut savoir encaisser il faut avoir la peau dure waaw waaw dinañ la jëw dinañ la nangam dinañ la mbëllee dinañ la sax léeg-léeg puus la léeg-léeg tëj la waaye loolu lépp fillaahi ma daama fillah ah in in lam yakun ghadabun alay in lam yakun minka ghadabun alayya fala ubali man daal borom bi la yonent bay saa saa waxoon ba mu jógee Taayif waaw bu dee daal sam sànj ci yow di ñëw ci man lépp lu ñu ma def ci lu metti mën naa koo supporter faalewu ma ko yow noonu nga war a mel waaw kon nga leen di laaye biir waaw boo gisee ñu nekk ñu ñu jëm ci keeñu alkane nga laaye leen biir te yàlla tax